bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala ashrafil wa imaamil mursaliin nabiyyina muhammadin wa ala aalihi wa sahbihi ajma'iin assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuh mbokk jullit yi ñoo ngi leen di nuyu sunu waxtaanu fajar ci sunu téere bi di ashriyaat ibn al alayhi alayhi rahmatu rabbil alamin tey ñu ngi ci ñaar fukkeelu bind ak benn tamay vingtième jotaay vingtième leçon di ñaan borom bi tabaraka wa taala mu boole ñu defal tawfiq te defal ko mboolem jullit euh, ginnaaw biñ ñu jeexalee fukki cause yi nga xam ne day dimbale doomu aadama ci mën a muñ ci badu sori badu badu tàbbi ci ak mooy yàlla dafa indi beneen bunt boo xam ne day leeral juyoo gi am ci diggante borom xam-xam yi ci ñaari mbir yi lan moo ci gën <clears throat> te moo di euh, buntu boo xam ne da ciy leeral am solo gi nga xam ne am na ko solo ci ki muñ ci mën a topp borom bi azza wa jalla euh, muñ ci mën a topp yàlla muñ ba mën a def li yàlla santaane nga ne ci aju. da koy tudd tuddaale itam benn masala boo xam ne boroom xam-xam dañ caa juyoo te moo di ñaari muñ yi ban moo ci gën muñ ba doo tàbbi ci mooy yàlla ak muñ ci mën a def mooy yàlla yi loolu la mujjee téeram bi wala loolu la mujjee juróom fukki cause yi kon dañ ciy jël dara tey bu subaa ñu yeggale ko gannaaw suba ñu duggaat ci yeneen cause mu ne faslun was-sabru ala at-ta'ati yansha'u min ma'rifati hadhihi al-asbaabi wa min ma'rifati ma tajlubuhu at-ta'atu ila al-'awaqib al-hamidati wal-athar al-jamila wa min aqwa asbabiha al-iman wal-mahabba fa kullu ma qawiya da'i al-iman wal-mahabbati fi al-qalbi kana istijabatuhu li-ta'ati bihasabihi faslun mu ne lii ak teqale la ak buntu la boo xam ne day fecc day fecc di faram-fàccee ya jàlloon wala it da ciy indi ya jàlloon daa am yum ci dolli mu ne wa sabru muñ ala taa'ati ci topp yàlla muñ ba mën a def topp yàlla yi nga xam ne lépp la dox sa diggante moom danga koy bàyyi moo xam ay nelaw la moo xam topp bànneex la moo xam réseaux sociaux yi la moo xam yi ci ma la doon def dox sa diggante ak mooy yàlla daal danga koy bàyyi ba mën a topp yàlla nee loolu loolu yansha'u mi ngi sosoo min ma'rifati hadhihi al-asbaab ci xam cause yi ci xam sabab yi nit ki bu fekkee dafa man a muñ dafa bëgg mën a muñ ba bay topp bay def topp yàlla yi nga xam ne loolu mi ngi sosoo muñ googu mi ngi sosoo ci boo xamee cause yi cause yi nga xam ne moo lay dimbale ci ba ba ba doo mën a mooy yàlla soo ko xamee rek da nga mën a da nga mën topp yàlla da nga mën muñ ci topp yàlla mu ne wa min ma'rifati ma ak ak day bàyyikoo ci yam bay bàyyikoo moom muñ googu ci topp yàlla day sosoo bàyyikoo ci xam la nga xam ne tajlubuhu dana ko bijji dana ko xëcc at-ta'atu topp yàlla min al-awaaqibi ci ay mujj ay mujj waay alhamidati yuñ sant wal asaari ak i jeexit amin aljamilati ji aji rafet bokk na ci muñ ci topp yàlla fa muy juddoo moo di xam li nga xam ne topp yàlla dana ko indil doomu aadama ji ci ay mujjukaay mujjuwaay yu rafet ak jeexit yoo xam ne yu mujjuwaay yu ñu sant yu baax ak jeexit yu rafet yoo xam ne kii topp yàlla dana ko am mu ne wa min aqwa asbaabiha bokk na ci yu gën a dëgër ci ay cause am mooy al mooy gëm yàlla wal mahabbati ak bëgg yàlla tabaaraka wa taala yi yi gën a dëgër ci muñ ci topp yàlla muñ ba ma mën def topp yàlla yi cause ko indi sabab yi ko indi ba yi ca gën a dëgër mooy ngëm yàlla ak bëgg ko ngëm yàlla ak bëgg ko mu ne fa kullu ma qawiya saa su dëgëree daa'il imaan yi la lay ci ngëm yàlla la lay xëcc aji xëcc ngëm yàlla yi wal mahabbati ak bëgg ga fil qalbi ci xol bi kaana kaana kon mu nekk kaanat kon mu nekk istijaabatuhu ak woyoom ak wuyoom li taa'ati ñeel topp yàlla bi xasabi nekk ci kam ci kam ci kem loolu rek ci kem ci kem loolu nee na la xëcc ci ngëm yàlla ak bëgg ko saa su dëgëree rek ci xol bi kon wuyu topp mën a topp yàlla dafay nekk ci kem kàttanu loolu rek lu mu gën di dëgër rek su topp yàlla di di mën a dëgër loolu da koy sof rek ci la jàlloon ci mën a muñ ci ba doo yàlla ginnaaw jeexal na ko bu la itam mën a muñ ci topp yàlla dana dana jaadu lool moo tax mu indi la eh, mottali googu mu ne waxa huna mas'alatun takallama fiha al-ulama fiha an-nas wa hiya ayyu as-sabrayni afdal sabru al-'abdi 'ala al-ma'siyati am sabruhu 'ala at-ta'a mu ne waxa huna ñëw na fii nekk na fii mas'alatun benn laaj benn tomb benn mas'ala takallama fiha wax na ca annaasu nit ñi tamay borom xam-xam yi nit ñi wax nañ ci am na benn masala benn laaj bu nekk foofu bu posé wu foofu mooy ban mu ne waxiya moom ayu sabrayni kan ci ñaari muñ yi afdalu moo gën ñaari muñ yi kañci ci ñoom kan ci ñaar ñoo gën mooy lan sabril abdi muñu jaam bi anil ma'siyati ba du tàbbi ci mooy yàlla am sabrihi wala ak muñam ala ta'ati ci top yàlla ba maa def mooy topp yàlla yi ñaari muñ yooyu bu ci gën jaam bi mën muñ ba mooy yàlla azza wa jalla ba ko euh, du ko mooy juyoog moom wala mën a muñ bay def topp yàlla yi ñaari muñ yooyu bu ci gën nee na fa ta'ifatun am na benn kuréel boo xam ne rajjahatil awwal dafa lënkal muñ gu njëkk ga te mooy muñ ba doota bi ci mooy yàlla am na kuréel boo xam ne loolu lañ lënkal eh, ngir ngir ay dalil nag ngir am na cause yuñ teg loolu am na ay preuve yu tax ñu ne muñ ba doota bi ci mooy yàlla moo gën muñ ci muñ ci wattandiku mooy yàlla yi lu tax ñu wax loolu wa daa wax ne kuréel boobu dañoo wax ne as-sabru muñ anil ma'siyati ci top yàlla ci mooy yàlla bokk na ci li wane ne moo gën min min min wadaa'ifi as-siddiqiin fa rajjahat فطائفة رجحت الأول وقالت الصبر عن المعصية من وظائف الصديقين كما قال بعض السلف أعمال البر يفعلها البر والفاجر ولا يقوى على ترك المعاصي إلا صديق loolu bokk na ci seen cause seen preuve yi ñu wax ne preuve yi ñu sukkandiku ba wax ne muñ ba doo tàbbi ci mooy yàlla moo gën mu ne waqaalat benn kuréel boobu dafa wax ne as-sabru muñ an al-ma'siyati ba doo tàbbi ci mooy yàlla min wadaa'ifi as-siddiqiin mi ngi bokk ci warteef yi war wari way dëggal ña way dëggalaa kon ya kama qaala ba'du salaf comme lenn ci dawal ba ñu jiitu woon niñ ko waxee alayhim rahmatu rahmatu rabbil alamin luñ wax mu ne a'maalul birri jëfi mbaax yi yaf'aluha da koy jëf da koy def albarru albarru aji baax wal faajiru akub kàccoor wala yaqwa te du mën a am kàttan nag du dëgër ala tarkil maasi ci bàyyi ay moy yàlla illa siddiqun rudul ab dëggalaa kon loolu bokk na ci preuve yu njëkk yi ñu wax yu yi ñu sukkandiku ba ne muñ ci mooy yàlla ba doo tàbbi ci mooy yàlla moo gën muñ ba mën a def top yàlla yi dañoo wax ne muñ ba doo tàbbi ci mooy yàlla bokk na ci warteef yi bokk na ci war-war yi ñi way dëggalaakoon yi ñu degal ña comme lenn ci solof ni mu ko waxee rahimahullah mu ne jëf yu baax yi kàccoor da koy def ku baax da koy def ab koy def ku baax day julli ab kàccoor itam day julli waaye nag bay bàyyi mooy yàlla mu amul kenn amul kenn ku am kàttan ci bàyyi mooy yàlla dul ku dëggal koo xam ne la ko yàlla wax gëm na ko kooku rek moo mën a bàyyi ay mu yàlla qaalu wa li anna daa'iya al-ma'siyati ashaddu min daa'i tarki min daa'i min daa'i tarki at-taa'a fa inna daa'iya al-ma'siyati ila amrin wujudiyyin tashtahihi an-nafsu wa taltazzu bihi wad-daa'i ila tarki at-taa'ati al-kasalu wal-bataalatu wal-mahaanatu wa laa rayba anna daa'i al-ma'siyati aqwa waddaa'i ila tarki taa'ati alkasalu walbataalatu walmahaanatu wala rayba anna daa'iya alma'siyati aqwa bokk na ci seen preuve yi ñu wax yi wane ne muñ ba doo tàbbi ci mooy yàlla moo gën xaalu ba ñu wax ne wali anna daa'iya alma'siyati ndax lay puuse lay xëcce aji xëcce mooy yàlla ji lay xëcce ci mooy yàlla ashaddu moo gën a tar min daa'i min daa'i tarki tarki taa'ati ci lay xëcce ci bàyyi ay mooy yàlla nee nañ la xëcc ba nga mën mooy yàlla moo gën a dëgër moo ëpp doole te la lay xëcc ba nga mën a ba nga ba nga war a ba nga ba ngay bàyyi mooy yàlla gi boo xoolee la bàyyiloo mooy yàlla gi moo gën a woyof mooy yàlla loo koy bàyyiloo yombut waaye nag lu xëcc ci mooy yàlla moom mooy mooy gën a dëgër moom mooy yàlla loo ci xëcc day yomb lool waaw luy xëcc ci mooy yàlla day yomb lool moo gën a tar kon la lay xëcc ba nga def ba nga la lay xëcc ba nga tàbbi ci ak mooy yàlla force bi muy àndal la lay xëcc ba nga bàyyi mooy yàlla ba nga ba nga bàyyi topp yàlla force boobu du nekk ci moom ndax la lay bàyyiloo mooy yàlla lu mu am force force force rek la pour mu bàyyiloo la ko du yomb ndax euh, naza diiniya bi nekk ci yow waasi diini bi nekk ci yow amaa nag la lay xëcc ci mooy yàlla moom kàttan ga mi àndal day tol noo xam ne pour nga bàyyi pour nga nànk pour nga lànk day day jafe parce que mooy yàlla ba bakkan bëgg gim ko bëgg seytaane itam ni la ciy xiirtalee ak itam doomu aadama shahiya bi nekk ci moom nga xam ne ghariza la jinsiya ghariza jinsiya bu ko yàlla binde wax ne hub zuyyina linnaasi hubbu shahawaati la yàlla wax min an-nisaa'i wal baniina wal qanaatiiri al-muqantarati min adh-dhahabi wal fiddati wal xayli al-musawwamati wal an'aami wal hirs kon loolu dalay jàngal ci ne moo gën bee moo moo eh, bàyyi ak muñ ci eh, ba dooma yàlla moo gën a dëgër moo gën mu ne fa inna daa'iya al-ma'siyati lay poussé aji xëccee mooy yàlla ja ilaa amrin jëme ci mbir moo xamee ne wujudiyin bu am la tashtahihi da koy bëgg ilaa amrin day jëme ci am mbir wujudiyin bu am eh, tashtahihi nee na googu dana ko eh, foytoo dana ko bànneexu an nafsu bakkan bi wa taltazu tam koy neexuloo bii ci moom na lay xëccee ci mooy yàlla mbir la moo xam ne mu am la buy bu doomu aadama yi gis la nga xam ne bakkan bi da koy bànneexoo day day neex ci moom la lay xëcc ba nga mën a mooy yàlla loolu day nekk mbir moo xam ne moom mën a teg baaraam la sa bakkan bi day leer li sa bakkan bëgg na ko moom kon pour nga bàyyi ko bàyyi ko ba doo topp loolu ba doo tàbbi ci mooy yàlla wax dëgg yàlla yombut mu ne wa daa'iya aji wooja nag ila tarki taa'ati ci bàyyi mooy yàlla alkasalu mooy taayal wala bataalatu ak neenal wala mahaanatu ak doyadal wala rayba du siksak amul ci ne anna daa'iyal Eh, maasiyati lay woote ci ak mooy yàlla aqwa moo gën a dëgër xëcc ci bàyyi topp yàlla nag mooy tayel ak neenal ak doyadal loolu rek la kon loola dëgg yàlla taxul mu dëgër lool ndax tayel nit ki mën na caa génn neenal itam nit ñi mën mën na caa génn doyabal kazaalik kon la lay xëcc ci nga mën a mooy yàlla moo gën a dëgër ndax eh, jigéen ji ni ko yàlla bindee karakaas bi rafet lool yaa ngi dégg mu mu sàgganu yaa ngi dégg ba noppi itam bëgg caaxaan ak yow ci foo xam ne kenn nekku fa loolu wax dëgg yàlla nekkul lu yomb war nga bàyyi ko waaye nag julli jot nga xaw a taayal xaw a mm, neenal nekk ci ay ay foog yu mel noonu nga bàyyi ko dem julli ji moo gën a yomb moo gën a yomb moom. yaa ngi dégg nga wan ginnaaw jigéen jooji nga xam ne day sa day ci boppam moo tax Yusuf alayhi Yusuf as-Siddiq alayhi salaatu lu yàlla wax lawla an ra'a burhana rabbi lawla an ra'a burhana rabbi wa laqad hammat bihi wa hamma biha lawla an ra'a burhana rabbi amoon na yitte xol bi ngëm yàlla fees na ci dell waaye xalaat loolu nekkoon na ci xol bi ba xam mu ñëw kazalika jigéen gi noonu la demee woon te mooy ko doon sàkku wa rawadathu allati huwa fi baytiha an nafsihi wa ghallaqat al abwaaba la taxoon mu mën a tàbbi ci lu yàlla tere lépp maanaam sababi cause yooyu yëpp jàppandiku ci moom jigéen gi moo ko yilif parce que ab sangam la tëj buntu yi kenn nekku fi ñoom ñaar dong la jigéen gi itam yàlla da koo dénkub taar te it ci jeune ci digg dooleem la toll ba noppi ne ko xëyta lakk nag danga maa neex dama laa dama laa bëgg maa ngi lay yëg dama am ci yow baa neex bàyyee naa la saa bopp wa qaalat xëyta lak ma ma'aazallah yàlla na ma yàlla musal ci loolu innahu rabbi ahsana maswaay innahu laa yuflixu zaalimuun ndax boo xoolee ngëm yàlla gi nekk ci moom moo ëpp doole gariza jinsiya bi nekk ci moom looloo tax suñu borom ba noppi itam borom bi boole ko ci yonente yi mënta bokk ci ñi nga xamee ne dañuy tàbbi ci mooy yàlla moo tax mu ne innahu min ibadina al-mukhlasin suñ jaam yi ñi sellal ba ñu tàbbi ci mooy yàlla ci la bokk mu ne qaalu ñu tekki ne wa li anna daa'i wa li anna al-'asyaana qad ijtama'a fiihi daa'i an-nafsi wal-hawa wash-shaytaan wa asbaabi ad-dunya wa quranaa'i ar-rajul wa talabi at-tashabbuhi wal-muhaakaati wa mayli at-tab' wa kullu waahidin min haadhihi ad-dawaa'i yajdibu al-'abda ila al-ma'siyah يجذب العبد إلى المعصية ويطلب أثره فكيف إذا اجتمعت وتظاهرت على القلب bokk na ci cause yi ñu sukkandiku ba ne muñ ci mooy yàlla moo gën xaalu xaalu dañoo wax ne wala an wali an al-isyaan ngir ne mooy yàlla qad ijtama'a dajana alayhi ci moom daa'i nafs lay xëcc bakkan bi di ko jëmee ci mooy yàlla wal hawa ak bànneex lay xëcc ci bànneex la jëne ca mooy yàlla wa shaytaan ak shaytaane shaytaan da ca da ca da ca maanaam daa'i nafsi wal hawa wa shaytaan wa asbaabu dunya wa quranaa'u rajul wa talabu tashabbuhi wal muhaakaatu wa maylu tab'i boog du idaafa xaritama fii dajale ci moom daa'i nafsi la lay xëcc lay xëcc bakkan bi di ko jëmale ci mooy yàlla dajale ca wal hawa mooy yàlla bànneex dajale ca wa shaytaan shaytaan bi itam dajale ca wa asbaabul dunya ak sababi cause yi àdduna yay tax nga war a wa asbaabu dunya ak lay tax nga war a dugg ci àdduna ci loo xam ne lu baaxut la dajale ca yëpp dajale ca wa quranaa ar-rajuli ak ñay lënkaloog waa ji ñi nga xam ne ay shayatin lañ wala jinn lañ yàlla mbir ay quranaa lañ ñoo xam ne shayatin lañ yu ànd ak moom wa talabu tashabuhi ak sàkku ak nuru nuru nurulu wal muhaakaatu ak ba tey moromante ak nuroowante wa maylu tabai wal muhaakaatu ak nurolante wa maylu tabai ak jenguk eh, mooñaale li nga xam ne yàlla da ko mooñaale yow nee na yëpp daje na ci ak mooy yàlla la lay xëcc ci mooy yàlla xëcc bakkan bi la koy daje ci la koy xëcc ci mooy yàlla dajale ci mooy yàlla bànneex ma nga ci biir mi ngi ci yàlla seytaane mi ngi ci biir yàlla ndax mooy yàlla moom bëgg àdduna moo koy waral ñi nga xam ne ñooy ànd ak góor waa ji moo xam comme man na doon góor la wala jigéen ci seytaane daje na ci mooy yàlla parce que ñoo koy xëcc sàkku itam ak nuru nuru lu ñi nga xam ne ay caaxaankat lañ ma ñoom waaye tamit li yàlla moo ñaale yow ni muy bëggee bànneex jeng cel bànneex boobu daje na ci biir mooy yàlla yëpp daje na ca mu ne wa kullu waxidin kenn ku nekk min haadihi addawaa'i ci nga xam ne dafay xëccee jëme ci mooy yàlla yajzibu day bijj al abda jàmba ila masiyati jëme ci mooy yàlla wa yatlubu dis muy sàkku asaraw ak jeexitam neen kenn ci yi ma tudd yëpp kenn ku nekk ci ñoom ci xëccee jëme ci ak mooy yàlla yoo xam ne buy jekku jàmm bi mën na ko xëcc ci mooy yàlla sàkku ak jeex itam mooy lam bëgg ci jaam bi mu feeñ ci moom lam bëgg ci jaam bi loolu feeñ ci jaam bi nee na ñoom ñëpp bu ci benn nekkoon ci jàmbi rek mën na ko mayloo yàlla fa kayfa idha ijtamaat naka la kon lay demee su fekkee ñëpp dañoo daje ñoom ñëpp wa tazaaharat tañu feeñ ñu dimbalante alal qalbi ci kaw xool bi naka la bu fekkee ñoom ñëpp dañoo daje xëcc bànneex xëcc bakkan beeg bànneex ak seytaane ak sababi àdduna xarit yi ñi lëkkaloog waa jeeg ay àndanoom ak nuróoleeg lee ku li yàlla moo ñaaleel mooy sa naturel naka ñoom ñëpp bu ndajee kenn ku nekk dimbale sa moroom ci ci kaw xol bi ci ñu mën a gañaa xol bi su boobaa kon ak mooy yàlla am day yomb ci moom lool su fekkee dako ko wan ginnaaw la loolu la muy tekki mooy euh, wax dëgg yàlla ak euh, la muy tekki mooy la muy mooy. la muy tekki mooy jaam bi wax dëgg yàlla am na ak force gi nekk ci moom loolu la muy tekki mooy mooy yàlla kon muñ ba doo ci moo gën muñ ba muñ ba muñ ci mën a def mooy yàlla topp yàlla yi bu ko ñëwee fa ayu sabrin aqwa min sabri man sabara al ijabatiha nee na fa ayu sabrin ban gën ban gan muñ aqwa moo gën a dëgër min sabri man min sabri man ci muñu ka nga xam ne sabara muñ na an ijabatiha walis ak wuyuwam ban muñ moo gën a dëgër muñ waa joo xam ne dafa muñ dafa muñ ba yooyu di ko xëcc ak mooy yàlla wuyuwu leen a sakk ci ne muñ boo muñ googu muñ googu gën a dëgër du yomb hmm? mu ne walawla anna allaha yusabbiruhu lamma ta'atta minhu ta walawla anna allaha budul woon ak yàlla ci ne budul woon ak yàlla nekk budul woon ak yàlla yusabbiruhu moo koy muñ loo lamma ta'atta du jàppandi minhu ci moom a sabr muñ wax dëgg yàlla bu fekkoon bu fekkoon yàlla moo koy muñ loo muñ du jàppandi ci moom parce que la koy xëcc ak mooy yàlla dafa bari lool imaam Ibnul Qayyim ne wa haadhal qawlu wax ji kama tara comme ni nga ko gisee hujjatuhu aw layam day fi ghaayati zuhuur nekk na ci gën gaa dayob dayob feeñ foofu la ñuy yem tey nee wax ji day wax dëgg yàlla aw layam moom feeñ gim feeñ ay preuve am gim feeñ moom ca dayo ba la dem na dayo lu leer naa ñu li ñu wax lu leer la kon kuréel bi foofu lañ sukkandiku ba ne muñ ba doot mooy yàlla moo gën fuuf muñ ba ba